Mm-hmm. asalaamaaleykum groupe sopp Dabakh groupe sopp Dabakh programme spécial gàmmu 2016 waxtaanu burdu ak oustaz Gounia mbàcc muhammadun sayyidul kawnayni wathaqalayn muhammadun sayyidul min 'urbin wa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 ñaan yàlla moom mi am njéggal yàlla ñu yàlla boole defal njéggal ñun ñëpp bi jaahi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla itam moom may ñu guddi gu ñu dëkkmal yàlla nañ bokk ci ñu koy fekke buñ ko fekkee itam la ca nekk ci ay njëriñ yëpp yàlla yàlla defal ñu ko defal ko jullit ñëpp bi jaahi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa ñu ngi nuyu oustaz yëpp mbooleem ñuy déglu kenn ku ci nekk nañ lay fekk fa nga nekk nuyu la ziar la wàccee la sa wàccuwaay waaye itam jéggalalu bu baax ci kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati ci seen teewaay mbaa ci seen teewlu lu ciy jub ngeen jéggal ñu ko lu ciy dëng ngeen eh, jéggal ñu ko waaye lu ciy jub rek ñu ànd ñun ñëpp sant ko borom bi subhanahu wa taala kon delsi nañu ci kàttanu yàlla ci sunu nafaraat ak yéen ba tey rek ñu ngi nekk ci téere al burdatu muy téere bi nga xam ne moom la al imaamul Busiri bind def ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy téere bu am solo ak itam téere bu am njariñ tey ñu fas yéene ànd ak yéen ci baytu ñaar fukk ak ñeenteel bi te mooy wastafrigi dama min aynin qad imtalaat min almaxaarimi walzam ximiyata nadami وخالف النفس والشيطان واعصهما وإنهما ما حضاك النصح فاتهم ولا تطيع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم أمرتك الخير لكن ما أتمرت به wa mastaqamtu fa ma qawli laka staqimi mbokk yi fa tabaarakallah mu mel ni al imaamul buusari ci baytu bu njëkk bi ñu wax te mooy wastafrigi dama min aynin qad imtalaat min almaxaarimi walzam ximyata nadami nee na wastafrig jeexalal bi maanaa na nga viide videel addamaa say rongoñ rongoñ yoo xam ne ay aynin dafay tukkee ci bët yoo xam ne qadimta la at daa fees dell minal maxaarimi ci loo xam ne lu yàlla xaramal la waaye nag boo ca noppee walzam na nga taqoog ximyatan na demi kaaraa ngay rëccu maanaam su fekkente ne bëgg nga jooy rekk am nga loo jooy la ngay jooy mooy bàkkaar ak tooñaange yi nga xam ne ci nga dëkk nee na sooy jooy tuural say rongoñ ci loolu waaye jeexalal say rongoñ itam ngir loolu boo sa jooyee ba noppi nag nee na nga takkook li nga xam ne mooy kaaraangeeg rëccu ndax uh, mooy liy tax dootoo nammaat sa yitte jëm ci loo xam ne luy merloo borom bi la loo xam ne da lay jural nga defaat bàkkaar ndax yonent bi nee na an nadamu tawbatun réccu rek doy na tuub te bokk na ci charte tuub comme niñ ko jànge mooy yow miy tuub bàkkaar ba ngay def eh, ba di ko tuub nee na ko rëccu te la ngay rëccu nag day doon loo xamante ni ni boo ca noppee doo ca delluwaat moo tax imam buusay ne sooy jooy jooyal rek ngir loolu waaye itam nee na waxaalifi nafsa waxaalifi sa na nga juyoog sa bakkan na nga njuuy sa bakkan na nga wuuteeg sa bakkan wa seytaana ak seytaana mi nga xam ne moom itam gannaaw bakkan bi nekk sa noon moom itam ci noon yi la bokk wa asihima na nga leen moy bi maana bu leen topp ñoom ñaar mukk ndax soo leen toppee duñ la yóbbu lu dul ci loo xam ne ak alkande la wa inhuma su fekkente ne ñoom ñaar itam muy bakkan boobu ñu tudd ak seytaane moomu ñu tudd su fekkente ne ñoom ñaar mahadaaka ña ngi lay sellalal an nusxa ay ndénkaani ak i lay biir nee na yow fattahimi na nga leen tuumaal bi maanaa fattahimi bu leen wuulu bu leen doyloo ndax ñoom seeni noonu lañuy nekk ba faw waaye itam du leen sellalal mukk seen dénkaani yooyu doomu aadama ji nag am na ñeenti noon noon bu njëkk bi mooy àdduna àdduna noonam la waaye itam seytaane noonam la bakkan itam di noonam bànneexitam di noonam muy ñeent yoo xam ne war na ci góorgóorlu ba tabarakallahu mucc ci ñoom te nag mucc ci ñoom di yomb ndax àdduna saa bu xëyee solu ba jekk di la woo ci boppam bànneexitam itam saa bu xëyee di la jooy xiif pour bëgg nga rempli xiifam feesalab xiifam fajal ko ko seytaane saa bu xëyee dar la du am jàmm mukk lu dul daf laa dugal ci luy tooñ sa borom sa bakkan yitam saa bu nekk ma ngi lay xëy di dugal ci loo xam ne lu neexul borom bi la moo tax yusufa waxoon ko wa ma ubarri'u nafsi ndax inna nafsa la amaratun bi su bakkan yàgg naa digal ñaawteef ki nga xam ne moom mooy boroomam kon daal ñeenti yooyu imam Buusayri tudd na ci ñaar ne nag ñoom ñaar na nga leen moytu na nga leen njuuy te mooy wa xaalifi nafsa na nga njuuy sa bakkan wuuteeg moom wa cheytaana ak cheytaana itam bukul bul ànd ak moom wa asihima na leen mooy ñoom ñaar ci lépp luñ lay digal mbaa lu lay tàralal ci àdduna nee na bu lañ ca topp wa in huma mahadaka nusxa luñ la mënti woon ak luñ la mënti wax ci ay laaya biir luñ la mënti dénk ci ay laaya biir nee na fa tahimi na leen tuumaal ak ñàkk maandu na leen tuumaal ak ñàkk wóor na leen tuumaal ak trahison ndax ci wor la rek lañuy ñu dëkk fa tabarakallah mu ne nag wala tuti bul topp minhuma ci ñoom ñaar ñooñu le seytaana ak li nga xam ne mooy bakkan bi wala tuti bul topp minhuma kenn ci ñoom ñaar man moo kam ki xuloo la ak yow wala xakaman wala ki nga xam ne itam moo leen di atte ndax itam xel saa bu xëyee dana xuloo ak li nga xam ne mooy bakkan su boobaa nag ñoom ñaar suñ xuloowee bakkan moom du bëgg lenn àtte leen lu dul seytaane su boobaa nag ñoom ñaar ñooñu neen imaam buusa yi nee na bu leen topp bul topp kii xuloo ko bul topp aji xuloo ji waaye itam bul topp ki nga xam ne moom mooy kii àtte te mooy seytaane lu tax mu ne fa anta ndax yow ka taarifu xam nga xam nga bu wér kay dal xas mi pexey ki nga xam ne moom mooy aji xuloo ji waaye itam xam nga kay wala xakami pexe ki nga xam ne moom mooy kiy àtte ñoom ñaar seen pexe ci doomu aadama du lenn lu dul tàbbal ko ci li nga xam ne moom mooy musiba waaye itam du lenn lu dul tàbbal ko ci li nga xam ne moom mooy euh, lu ak alkane moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci cadre yar daanañ jóge xare léeg-léeg buñ ñëwee ñu nekk di faj ñi nga xam ne ñoom ñooy blessé yi di leen defal ay soins médicaux waaye mu fekk leen fa nu fekk ñii ñu leen di fompal seeni i deret ñii ñu leen di ñawal seen i jam-jam mu ne leen rajaana dellu si nañu min al jihaadil asgar jóge ci xare bu ndaw ba waaye nag ilal jihaadil akbar jëmaat nag ci xare bi nga xam ne moom mooy xare bu mag bi foofu nag lim ci jubli mooy jihaadu nafs te mooy xare ak sunuy bakkan fa tabaarakallah waaye imaam Buusiri ne astaghfirullah maa ngi jéggalu yàlla maa ngi jéggalu yàlla sama boroom min xawlin ci jëpp wax joo xam ne wax naa ko bila amalin te àndul ak jëf ndax itam la muy digle di la ko moytuloo muy bakkan bi moom tabaarakallahu mi ngi ñaan yàlla ci bu fekkente ne mi ngi ko la koy digal ne nga juuyoog sa bakkan ak seytaane te fekk moom defu ko wala mu fekk moom mu nekk ca la la muy lay aaye loola mi ciy jéggalu ndax yàlla nee na kabura maqtan inda allah an taqulu ma la tafaaluun bàkkaar dootul gën a màggati mukk ca yàlla ngeen ni def loo xam ne ngeen ni wax loo xam ne du ngeen ko du ngeen ko def waaye itam doon na ŋàññi banu israil ak ñi nga xam ne ñoo ñooñu ahlul kitaab mooy na nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaaba afala taqiluun waaw ndax yéen da ngeen di digal nit ñi ak njëkk ba pare fàtte seen bopp te yéen jàng ngeen le nekk ci téere bi afala taaqiluun waay waay ndax du ngeen am xel moo tax imam Busayri ne astaghfirullah maa ngi jigalu yàlla min xawlin ci bépp wax boo xam ne wax naa ko bila amalin te àndul ak jëf fa tabaraka allahu laqad nasabtu bihi askanale naa sama tuub jooju nag naslan ngirte moo xam ne li di uqmin ñel na aji aji tabarakallah jaasir mooy koo xam ne du am doom ndax itam ñun ñëpp xam nañ ne jëpp jëf joo xam ne jëf nga ko te àndul ak ah, maanaam jëpp jë jëpp wax joo xam ne wax nga ko te àndul ak jëf wax jëf jooju du mën a maanaam wax jooju du mën a jur jenn njëriñ mi ngi mel ni rek la Seydi El Hadji Malick waxoon ca baytam ba ah, walaysa nafun ala xubbin bila amalin yow mi wootee sopp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yëgal ni sopp ki nga xam ne yaa ngi koy woote ca digganteeg moom du la jariñ mukk su fekkente ne Ah, tofaloo ci li nga xam ne moom mooy ak jëfe waaye itam wax su àndul ak jëf fa tabarakallahu du mën a jëriñ ki nga xam ne moom moo koy wax ñu ne ko lu tax ngay jégalu yàlla ci loolu mu a ndax amartuka dama laa diggal alxeyra lu baax alxeyra lu yiw alxeyra lu jekk laakin waaye nag ma tamartu bihi man mi la koy digal digalu ko sama bopp bi bi maanaa jëfewu ma ko wa mastaqamtu jubuma it nekkuma it ci lu jub wa mastaqamtu jubuma kon fa maa xawli laka ana lu war a taxkat ma lay wax istaqimi jubal fa maa xawli laka ana kon war a mën a tax ma di la wax istaqimi jubal ndax jub euh, tabaarakallahu euh, euh, mooy jur jubal waaw ndax soo jubut doo mën a jubbanti kon maanaam garabu jub mooy meññi ak jubal su fekkente ne jub amut tabarakallahu jubbanti du mën a am leneen itam du mën a am kon jub dafa war a jiitu jubbanti moo tax mu ne maa ngi nii man buusari jubuma kon ana lan moo war a mën a tax man lay digal ak njub te fekk ne man nekkuma ca moom la naan amartukal xayra maa ngi lay digal yiw di la ko sant laakin waaye nag ma tamartu bihi digaluma ko sama bopp bi ma maanaa jëfewuma ko wa mastaqamtu jub itam defuma ko kon fa maa lii laka ana lu war a mën a tax kon ma di la wax istaqimi jubal wala tazawwadtu qabla almawti naafilatan walam usalli siwa fardin walam asumi imaam buusay ba tey ci yedd boppam ba tey ci cadre waxam mu ne wala tazawwatu yóbbaluwuma wutuma benn yóbbal xablal mawti jiital ko ci sama dee wala tazawwatu utuma benn yóbbal wala tazawattu yóbbaloowuma naafilatan benn naafila qabla al mawti jiital ko ci sama dee mbokk yi nañuy julli farata yi waaye itam nañuy julli naafila yi ndax damm damm yi am ci farata yi naafila yi lañ koy jange wa tabarakallahu ñu bàyyi ci xel manki manki yi am ci farata yi tamit ñu koy mootalee ci naafila yi imaam buusa yi nee na nag ay man fu ma jëm ndax maa ngi lay digal yiw di la digal ak njëkk te man ah, defuma ko naan la jubal te man jubuma te maa ngi nii man imam buusa yi laa tazawattu yóbbulowuma naafilatan benn naafila xablal mawti jiital ko ci sama wala walam usalli julliwuma si waa fardin lu dul ay farata wala mu asumi wooruma it lu dul ay farata kon julli am na ay farata am nay naafila woor itam am ay farata am nay naafila manque manque yi am ci julli yi ñu ngi koy mottale ci naafila yi damm-damm yi am ci julli ñu ngi koy jange naafile yi koor gi itam la ca am cay manki manki ci farata ya ñu ngi koy rampa mottalee ca naafile ya damm-damm ya ca am itam fa tabarakallah ñu ngi koy mottalee ca kooru naafile ya kon loolu jàngale bu am solo la boo xam ne imam buusa yi def na ko bëgg rek ñu xam ne ñun ñuy digle lu baax nañ ca jublu nañ dañ ca jiitu ñun ñuy jàngale lu baax nañ ca jiitu waaye itam képp koo xam ne yaa ngi nekk fa nga nekk di fa digle njub yow nan la njëkk seen ci njub googu fa tabarakallahu ndax da ci am solo comme ñu ko waxee mu nekk loo xam ne lu am solo la waaye nag mbokk maa ngi lay moytuloo maa ngi lay moytuloo rek nga bañ a jàpp ni imam Buusiri li muy wax nii tabarakallahu jàngale la xamle la ndax yow muy jàngale di jël exemple ci sa bopp euh, looy wax itam jiital ci sa bopp loolu bokk na ci alamatu zuhd te mooy euh, mandargay mandargay dëddu waaye mandargay itam suufeel sa bopp fa tabarakallah ndax yàlla moo ne falaa tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bi man ittaqa waaye waaye bu leen naan da ngeen a sell yàlla rek xam ki ragal yàlla kon imaamul buusari lii tax muy wax lii mooy dafay moytu dafay moytu di def tazkiyatu nafsi di sellal boppam te loolu yàlla tere na ko ndax yàlla a'lamu bi man ittaqa waaw yàlla rek a xam yàlla rek xam ki ragal yàlla rek a xam ki sell moo tax mu ñuy aaya ñuy sellal suñu bopp fa tabarakallahu kon mbokk yi bind bàngoog foofu la ñu yem ak yéen allah jox leen dig daje ci beneen kuur yàlla yàlla may ñu fekk ak jàmm di jégalu bu baax ustaas yi fa tabarakallahu ñu ngi leen di nuyu lu ci jub ñu sant ko borom bi lu ci dëng ci ñun la ngeen baal ñaax wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين محمد